allah borom bi def na ko lool nag kër waaw kër sell kërug lislaam kërug wommatu ngir borom bi kon amatul di fi jóge di rawale sa diine foo koy rawale fii nooy na léegi mu ne leen nag lool dina am de waxuma leen màkk ji rek nit dina jóge sanaa dem Hadramawt te mu ragal ah hadis bi mu ne rawahu walaakinnakum tastajiluun waaye dañoo yàkkamti ndax nit kat xuliqal insaanu ajula nit dañ koo al imaam kon mu ne rawaahu al imaam al Buxaari al mu ne al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il daal na koy solo al noonu sëriñam it solo na ko de al imaamu Ahmad ibn al imaam Abu Daawuda al imaamu an nasaiyu rahmatullahi alayhim mu ne al imaamu uh, an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu ne wa fii riwaaya am na ci benn version hadis bi dane foofu Seydina Xabbaab dane wa huwa mutawassidun wa huwa mutawassidu burdatan hmm? wa qad laqiina min al-mushrikiina shidda mu ne ta boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñege naa yoon hein li nga xamante ne nii mooy benn burda la jege naayoo fekk ñun biñ ñëwee di ko jàmbat waqat dëgg-dëgg laqii naa jote woon nañ dajoon nañ minal mushrikiina ci kuffaaru Quraysh yi bokkaalekatu Quraysh yi shidda ak tar tar waaw yu metti yu ñu doon waaw lii nag al imaamu Nawawi kii nii préciser dafa am solo ndax am na riwaaya Euh, li nga xamante ne nii mooy euh, hadis bi yoo xam ne dañuy leeral lii mu wax waaw di leeral lii <laughs> ndax en fait euh, al imaamu al imaamu al imaamu nu mu tuddati Imaaduddin waaw muy al al Ibnu Kathir rahmatullahi alayhi en fait riwaay bii mu naan waqad laqina min al mushrikiina shidda al imaam al Buxaari moo ko solo ah mooy mooy bi mu tënk ci manaaqibul ansaar baabu maa laqiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu radiyallahu anhum min al mushrikiina bi Makka buntu li nga xam ne moom la ci manaaqibul ansaar jaloorey lansaar yi ñiy dimbali yonent bi alayhi salaam ak l'islam mu ne buntub li nga xam ne moom la jote yonent bi alayhi salaatu wa salaam la daj ak saxaabaam yi radiyallahu anhum minal mushrikiina ci yéeféer yi bi Makka ah bokkaalekat yi Makka foofu noonu din daan haddathanaa al-Humaydi qaala haddathanaa Sufyaan qaala haddathanaa Bayaanun wa Ismaa'iilu mu ne ñoom ñaar nee nañ sami'naa Qaysan yaquulu sami'tu Xabbaaban yaquulu ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi dhillil ka'ba wa qad laqina min al shidda voilà <laughs> moo tax fii riwaaya bi Seydina Xabbaab day wax ne moom ci boppam moom la fee mu ne ñun da man maa ñëwal yonent ma lay saa saa léegi loolu doo koy boole dañ naan waaw mooy moom benn man nga ne moom la woon wala ñu bari lañu woon waaw. moo tax yonent bi saa saa wax leen lool mais moom mii moo jëloon moo nekkoon seen porte parole ña nga xam ne ñoo ñëwoon doon euh, euh, jàmbat moo newoon seen porte parole moo yoroon wax ja moo leen doon waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah euh, daal di leen kii ah wax lim leen di wax léegi kon fii nii la wax ne la laqina man damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu ngi. njegenaayoo euh, benn burda mu ngi nekk ci peggu kaaba gi ci kerub kaaba gi fekk waqad laqiina min al mushrikiina shidda léegi li ma doon wax mooy al imaamu Imaaduddin muy al imaam euh, Ibn Kathir rahimahullahu taala moom dane euh, xadis bii nii ah ah moom beneen bi nga xam ne mu ngi ci imaam Muslim te te Seydina Xabbaab wax. naan shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam harra ramda dañoo dem ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon ko jàmbat tàngooru eh, eh, mooy xeer yu ndaw yi nga Makka daa bari xeer yu ndaw te ñuul waaw tàng jër buñ doon julli surtout tis tis ba doon tànge léegi nag ñu ñëwoon doon ci jàmbat yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah ngir mu utal leen daal ruxsa woyofal leen Euh, amaana ni ñuy euh, ute neneen daal wala ñu ut leneen lu ñuy lal wala loo xam ne dinañ ko waaye julli ji moom wuu tàngooru mag yu moom boo sëggee tey nga am problème nee na yonent bi saa saa d'accordul suñu euh, suñu jàmbat goo gële léegi loolu nag <laughs> moom dane hadis boobu ak bii nii benn la waaw dane hadis boobu noonu lii nii mook hadis bii nii benn la waaw mais. da gis ne affaire bi bokkuñu ndax fee dane waqad laqiinaa xadiis bi ñu nekk ni waqad laqiinaa min al mushrikiina shidda waaw da daj nañu ci mushrikuuna yi ak tartar lii li muy wax fii mooy tar tar gi nga xamante ne nii moom la leen mushrikuuna yi doon teg ci ay mbugal loolu lañ ñëw fii mais fële nag tàngoor wi la woon beneen xadiis bële bi nga xamante ne nii moo tax am na ci yenn yoonu xadiis boo bële ah comme ni ne sax ci sahih kii euh, musnadu euh, kii euh, sunanu ibn Maaja foofu dane sala as-salata fi ramda mooy tàngooru li nga xam ne moom la ñuy daj bu ñuy julli ci suuf si bu ñu doon julli kon nag te lool tisbaar la woon kon loolu noonu moo tax lii al imaamu Nawawi indi riwaaya bi léegi na leeral ke ne ñu ñaari xadiis yooyu bokkuñ léegi nag ci gàttal ana lan la ñuy jàngee ci suñu xadiis bi insha allahu taala mooy ak buntu bi ñu ne mooy ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam lan lay yi mooy ne yoon wi ngeen dugg lislaam yi ngeen nekk ah manu nekk loo xamante ne nii ay njegenaay lay nekk de déedéet rawatina ñoom ñii nga xam ne ñoo fi jiitu woon ñoom ñoo njëkk a ñoom ñoom la l'islam ñoo les premiers ñoom ñoo njëkk nangu woote yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo fi njëkk wax. ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu ah boo ko fi njëkkee wax nag na nga xam ne ña ko fi waxoon te jiitu woon leen tartar yañu ya leen daloon dina la dal waaw moo tax suñu borom ne woon am xasibtum an tadxulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina xalaw min qablikum massatuhum alba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib suñu boroom ne am hasibtum an tadkhulul janna moo yéen ma da ngeen a yaakaar ne kon nag lu lii mooy pour ñëma ñun ñii ci lañ bu ñu yaakaar ne dañuy bëgg a dugg aljana rek ay waay jële ñu ne ñun daal ñoo gëm rek ñu ubbi buntu aljana yi ni mu ginee yaatu ne ay wa udxulul jannata bi salaam ah <laughs> du deme noonu de waaw yeneen tray sasam bi leen xamal ñoom di ñu xamalaale kene ñi leen ci jiitu woon supporté nañ yoo xam ne yéen même bu dee yéen a ngi supporté li metti mais supporté koobu ngeen ko <laughs> am hasibtum suñu borom ne ca suuratul baqara aaya 214 mooy yéen ndax da ngeen a yaakaar an tadxulul janna kene daal da ngeen di dugg aljana noonu rek wala naa yaatikum te du leen dikkal masalul ladina xalaw misaalam ni nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon min qablikum romboon nañ jàll nañ min qablikum ko jiitu woon leen fi kaay ma wax leen ñoom lu leen daloon ba ngeen xam ne sama àjjana ji man boroom bi maa ko du joxee noonu waaw waaw liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ma ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala loolu lépp lu muy def ci alquran bi ah ñoo def li nekk ci kaw suuf lépp di daar ngir suuf si ngir ma nattu leen ana kan moo gën a rafet jëf waxoon nañ ci keroog suratu li ah, nga xam ne kan maa bind bind dee ak dund ngir ma nattu leen saytu leen examiner leen ku gën a rafet jëf yaakaar nañ ne dañuy ñëw rek toog dara duñu xobi après ñu dugg aljana bi bi bi bi sala ah, fi ah, eh, fi dawsil a'la kalla thumma kalla thumma kalla mukk demewul noonu suñu borom ne am hasibtum mooy moo dayela yaakaar ne da ngeen dugg aljana rek walam naa yatikum te du leen dikkal misaalum ñi nga xam ne xalaw romboon nañ jàll nañ min qablikum te jàlloon leen ñu leen ci jiitu woon ci xeet yi ñu ma gëmoon ñooñu kaay ma wax leen leen dara ba ngeen xam oh, na leen so kii yi de tartar yi wa darra ak lor yi weñ so yeeg lor yi daloon na leen fa xeetu lor bu nekkee woon nañ leen ko doo yi yonent ba saa saa wax ne dañ doon suul nit ki di siye bopp bi te gisoon nañ ko ci asxaabul uxdud niñ ko fi ram liñ ko fi waxaate léegi jël ay peñe yoo xam ne ci weñ la am ñoo xam ne ay buisson dañ leen doon def dañ doon jëm yàlla ñu ne leen génn leen seen diine ñu bañ ñu taalu taal woo nit ñépp place publique waaw romain yee ci ginoon a ay waaw ngay kii ñu tëb ñu catapulte ci biir def benn kii bant bu gudd ñu takk la di la di la wàcc ci safara si ñépp di kontaan peuple bi kontaan ñépp di seetaan di ñu ko kontaan ñuy dugal nit ki muy dugg ci safara si safara si di lakk tànk yi di lakk lépp di lakk bam bam jeex ci biir safara si te teewu ko woon a jàpp diine waaw massatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu rëngi rëngi nañ leen leen ci seenu ngëm yàlla rëngi rëngi nañ leen ci seeni kër rëngi nañ ci seeni alal ak seeni moomeel ndax gëm ngi ñu gëmoon seen ab yonent bi ñu gëmoon seen borom waaw def nañ ko sax ba hatta yaqula ar-rasul ba nga xam ne ca la yonent ba di waxe ba ñoon noon coow walladina amanu ma'a ak ña amoon gëmoon an ak ñoom mata nasrullah ah bi tar na kañ la dimbalul yàlla bi ñëw ala suñu borom ne ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgal leen ala nee na inna nasrallahi qarib ah yusra waaw dëgg ay coono ay yomb-yomb lii wa fi am ta am kaay leen ñu yow ci ñoom <laughs> yeneen may saasaam ñii mu doon waxal saxaaba yi ba mu leen lii après te du benn mbooloo la woon mais da leen a gën ñu xam ne kon ah, kon tey yoon wee mel nii rek waaw yoon wee mel nii kon ay ca nañ ci dem noonu lañ continuer mbiri di tar di tar di tar di tar ba mi borom bi di leen di leen utale alfaraj muy hijratu rasulillah ila madinati Taaba madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ba ni gàddaay gi amee ak la xam ne moo ci teg waaye laata ñu koy am xaw nañoo dee te sax bañ gàddaayee taxul seeni mbir woyof mukk waaw nattu yi da doon rek waaw moo tax dundu yonent baay saar saar tartaru Makka boo ko jógee naan xam naa day dem Medina ngir noppala ko mukk xoolal Medina lépp xare la Medina lépp xare la yonent bi sallallahu alayhi day xare ci bëccëg gi ñibbisi balaa toog beneen xare na pël mu gën na waaw te loolu ñu toppoon siira bi xam nañ ci dara daanaka day xare toog benn weer ñaar wala même pas beneen xare am ndax ku faay mayul jullit ñi fu ñu nekk ci jàmm waaw te jullit ñi xam ne tamit ah jihaadu talab day am. bu yëgee ne am na ñuy waajal l'islam mu dem fekki leen ndax lan gaa yi mayuñ leen woon fuñ tëdde ba seen ñaari bët war a mën a mën a mën a gëm ñu dal seen kaw kon nag lool mooy mbir mi ah, yoon waa ngi mooy lëkkaaleeg bunt bi mooy di muñ ci li nga xam ne moo lay dal ci diine jii nga gëm te xam ne loolu mooy yoon wi yoon wi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon ajjana borom bi daf koo wërale bil almakaari yoo xam ne yu naqari la waaw kantaa safara da koo wërale yu neex ay neex neex moo tax ñu nekk ci ci ci ci yëfu àddina kese dañoo jàpp ni du dund daa neex waaw liggéey bu ñu amee xaalis dem fii vacances fii def fa ay ay ay libertinage di sëy ku leen neex di jotee ku leen neex di lekk ku leen neex di dem fu leen neex julli seen yoon newu ci ay aji seen yoon newu ci gii ñu jàpp ne loolu neex na ndax ndax la mooy li leen àddina bi wan ci taar taar naan leen lii wa neex fii wa xumb ñëw leen les festivités waaw yooyoo neex le folklore ndax safara lañ muure loolu moo tax tàntaa yi nekk ci l'islam da ngay toog affaire yi tàng jël ñu ne la sawaay da ngay woor tey parce que la ah waaw mel ni ndox mi daa gën a sedd iblis bi la gëmloo na fii mu ne ndox mi daa gën a sedd ko boo dogee wala boo woolu alors que daram ci nekk nga muñ ko ngir sa borom ndax yu naqari lañ wërale safa lañ wërale àjjana waaw léegi ñun ñun est ce que dañ nañ li ñoom Seydina Xabbaab te Seydina Xabbaab nii radiyallahu anhu gaa yi dañ ko michu woon benn jour ah. nga ne luy michu xamoo yàpp ndawal niñ koy def moom nii mas nañ koo dóor ba ba ba ba ba yaram wi dagg mooy solu yére ñu summi yére yi ci ci digg ginnaaw bi dóor ko ba mu dagg ba pare ñu taalu taal jàppoo ko di ko ci jaarale comme ni nga xam ne noonu ngay jële sa sa sa sa bi noonu lay noonu noonu lay li nga xam ne mooy ganaar gi muy lakk ci taal bi di ko ruuti moom xaw nañu koo ruuti ginnaaw bi moom lañ ko def waaw lool lépp nekk ay saxaas lépp ay lakk-lakk waaw gaa moom siyewuñu ko woon waaye lam dajoon it metti na Seydina Sumayya bint Xubaat wala bint Xayaat Umm Ammaar radiyallahu anhuma xoolal ni ko al-mal'un Abu Jahl faate xeeñ na ko jam mu faat Yaasir Abu Ammaar radiyallahu anhuma gaayee ko torturé ba mu faatu waaw ñun lool ak ñun lool daluñu ah waaw ñun kan la fi loolu dal ndax ci amul xataa ñu nekk réew yi nga xam ne yéegal topp comme ay France ak Europe ah. ay Amérique ak ay Canada loolu yépp amu ci kenn lañ lool parce que da ngaa nekk islam amul ñun moom benn regard la ñuy la ñuy rek ñu paniqué wala jàpp ne àddina tukki na wala mooy ñun vraiment on est des faibles waaw. nga gis ñoo xam ne pare nañu bàyyi lépp lu leen seen diine digal parce que pour paraître ni ko yéefar yi bëggee bari na ñuy xuuf seen sikki ni yëpp ngir la ngir bañ ah ñuy jàpp ne ah. sa day niroog koo xam ne sunni la quoi te sunni mooy kat mooy Muhammad bi mooy koo xam ne comme Seydina Muhammad la melo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon kas lexya waaw dafa feesoon li nga xam ne mooy sikkim mi waaw Allahu akbar yow nga yow ta waaja meloon noonu di leen ñëw ci xadiis yi wax ci yooyu ne ñëw ci àttey ay wat sikkim ak yooyu ah. <laughs> insha allah waaja ko defoon baadaam baasam ba Kisra yónni woon mu toogoon ko yaman naan ko demal jëlal ma kooku yónni ma bleet di wax muy njëkk turam door a indi sama tur andil ma ko nu gën a gaaw Kisra réew mi wal iyaazu billah baasam mu nekkoon bras droit am yaman ba mu ñëwee kam àndal ca yonent ma lay saab sarab ah ñoom xurxura sawaay <laughs> xam nga rek ñu mel ni communiste yu sàpp yooyu masuñoo saf ñoom noonu lañ ñoom xam naa communiste yi ñoom lañ doon ñooy Kisra quatre-vingts seen moustache yi la ñuy bàyyi mu rëy ñu xuuf seen sikkim yi yeneen trois cent cent ba mu gisee waa ji nangu koo xool ñoom xurxura comme ni mu ne ci mus ci al imaam Abu Dawud as te gisoon nañ ko ci lu yaatu ci siira waaw ba muy yónni mooy lettre. nangu koo xool ba mu ne ko way xat man amaraka bi hada ne ko toskare ñeel na la kan mooy digal nga xuuf sa si gib bi bàyyi sa moustache yi mu naan amarana amarani bihi rabbi mu naan ko sama borom booba ko digal kuy rabbo kuy boroma Kisra waaw Kisra azimul azimul furs naan sama borom Kisra moo ma ko digal yonent bi alayhi salaam ne ko kanta man sama borom moo ma digal ma bàyyi sama sikkim mu suq damay wàññi samay naat waaw mu ne xaaliful yahuud wan najuus wa arxu al-lihaa al-lihaa waaw wàññi leen seen moustache te bàyyi seen sikki mi sëpp yow nga ne doo def loolu parce que c'est paraître non non c'est que fii sax ay gars yi ñu ñuy gise bu boobaa voilà non yow parce que sa diine moo woyof ci yow <laughs> waaw <laughs> ba pare ci lu loolu la ñuy ñëw ba pare bëgg ñu gañe su borom bi dimbali ñu gañe suñuy noon manu la ne ah non non non borom bi du dimbali ñu mel noonu déedéet wala yansuranna Allahu man yansurah borom bi nee na waat naa ne dinaa dimbali ki nga xam ne moom moo nangoo tënku ci sama diine ci tërëlin wi képp ku ko deful nag jàllal nee waaw nekk amal tur bu la neex. tuddal nu la neex santal nu la neex borom bi loolu yëngalu ko du la dimbali waaw waaw <laughs> kon nag ñun ko gis nga ñun fi ñu mel saay saay kon ñun ñun on est hors lu ndaw mooy tax ñu simmee ba set ci suñu diine nga gis ñenn ñi ñoom pare nañu buñ demee yenn réew yi changé am fa nationalité jaral na leen soppi seen tur bi am ñu tudd Ahmad bon Muhammad alayhi salaatu wa salaam Ali Abu Bakr mu ne moom day changer tur bi tudd Pierre parce que fii avec ce nom-là je ne travaille pas comme si tur bi moo lay jox liggéey moo joxe liggéey wal amillah man huwa ar-Razzaaq dhul quwwati al-matin kan mooy wërsëgalaa koon borom kattan bu dëgër gi kan la ah, Allah du yàlla <laughs> non billahi ñun war nañ seetaat suñu bopp ah notre notre cas est critique kon nag dañ ciy jànge nit ki di muñ li nga xam ne moo lay dal ci diine jii nga ne lu na ci fekk nga xam ne lii moo fi mas a am da moo tax nettali yi yonentu Yàlla saa saam xoolal mooy sangu ñépp dafa newoon Quraysh nekk gars yi di ko teg ay buggal yonentu saa saa suñu borom di ko nettali hein hein nettali ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon mu ne li nusabbita bihi fu'aadak Allah waaw ngir ñu dëgëral ci li nga xamante ne nii mooy sa xol nga dëgër xam ne lii la waa Quraysh doon teg am na yonent yu fi jiitu woon ñu leen ko doon teg waaw waaw waaye dañoo wàcc lii di la wax qisas yii nga xamante ne moom lañuy wax ci alquran waaw di la ko wàcceel ngir nga xam ne am nañu fi jaaroon ñoo xamante ne nii gaa yi yu mel nii lañ leen doon teg ñu muñoon ko waaw allahu akbar ñu ko doon muñ comme ta jeexitalu seydina suuratu seydina yuusuf <laughs> alayhi salaatu wassalaam laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab ma kaana hadiisan yuftaraa walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minuun waaw suñu war noonu jeexale mbir mi laqad dëgg-dëgg kaana suuratu Yuusuf alayhi salaatu wassalaam akramul xalq akramun naas bokk ba yeneen sooy saa saa mi ne ko man wu akramun naas kan moo gën a tedd ci ci nit ñi mu ngi leen xanaa lu ne tontu ñu la ko déedéet mën a xanaa Yuusuf ah yonent dox mu yonent bàyyi maamam di yonent ni ne ko noo waxuñu lool mu ne kon gis naa ne daa mel ni ci waa araab yee tax ngeen may laaj mu ne waaw kon <laughs> Seydina Yuusuf mu ne mu ne laqad kaana dëgg dëgg nekkoon na fii qasasihim ci seen nettali ibratun am njàngale li ulil albab waaye ñun ña ñi nga xam ne seen lubb day seen saalu xel day ñaw ñu togg ko mu ñor dañuy xalaat di ci bàyyi xel ci alquran ji ak nettali yooyu yeneen ay saasab suñu borom ne ko ma kaana hadithan yuftara mooy ñun ñuy dégg nettali bii yonentu ay saasab nettali ñoom Seydina Xabba yëgal ne ma kaana hadithan yuftara nettali bu nekk ci alquran wala sunna boo xamante ne nii dañu koo sos jamais wala ma ne waa joroon wax naan affaire il n'est pas obligé nettali nekk alquran nekk dëgg da kooku yéeféer la même bu dee ne nee nañ na tafsir parce que waa ji waxoon naa la lu ignoré nga ne mais kam na ma ne tudd tur jaw ko l'essentiel mooy képp ku mel nii da nga xam ne kooku moom wax ju mel noonu nga xam dofoo kiiwoo nekkoo koo xam ne ignorant nga lam daa nga lool nga xam kooku loolu def na ko yéefee ci saak parce que tam borom bi ne maa kaana hadithan yuftara amul benn nettali te lu benn nettali boo xam ne bu ñu sos alxuraan yow nga naan c'est pas obligé li nekk nettali yi nekk dëgg wala yàlla liñ la. walakin waaye li am ba des mooy tasdiq alladhi bayna yaday dafa ñëw di dëggal li nga xam ne moo ko fi jiitu woon alxuraan ci ay téere ñëwul ne tawraat baaxul linjil baaxul zabur baaxul. ah soxof baaxul déedéet waaye wa tafsila kulli shay dafa ñëw di leen di leen dëggal tey takkale bépp mbir amul dara luy dox diggante nit ñi lu ñu soxla ci suñu àddina ak lu ñuy jariñ alaaxira lu dul suñu borom dëxëñ na ko ci alquraan alimahu man alima wa jahilahu man jahila wallah boo xam na ko ko bi xamal waaye réer la ko ko réere woo tax bul wax mukk daal lii yàlla waxu ci dara neel yeewu te sax yow yaay kan te en général ñu wax noonu sax ñoom dañoo feru ij ñi naan ay lii l'islam waxu ci dara boo gisee ku xaw a ku ku jàng bu ñemee wax yu mel noonu bu dee ragal na yàlla sinon bu ñemee yàlla moom lu ko neex lay wax wal iyaazu billah kon wa tafsiila kulli shay hudan mu ne alquran ji njub la wa rahmata yërmande kese la waaye ngir ñan li qawmin yu'minun ngir ñi nga xam ne ñoo ko nangoo gëm ñépp ñi nga xam ne ñoo nangoo gëm li ci alquran ñoo nangoo gëm borom bi ñoo nangoo gëm ki mu ko jaarale ni Seydina Muhammad salawatullahi wa salaamuhu kon nag lépp loo fi daj nettali yii nii du def lu dul fortifié la ginnaaw dëgëral xam ne ah nga xam ne waa mu ngoog kon nag affaire bi lii la metti na tar nag waaye nañu ko muñ waaye li borom bi wax kene li yudhirahu ala diin kulli wallahi dina am waaw gars yi ah dañuy wax lu leen neex jéem lu leen neex waaye l'islam bi dina àgg fa borom bi wax te yonente bi alei sat selaam waxoon na ci hadith sayna Adi ibn Hatim sa yablughu hadha ad-din ma balagha ma balagha al-khuff wal-hasir wallahi yonente bi alei sat selaam ne gis nga l'islam bi dina jote bépp fopp foo xam ne ah ah maa balaxa fépp foo xam ne jote na fa alxuff mooy tànk buy sol xuff di soli kawas ak kawas su der wala mooy tànku nit fépp fu muy tegu l'islam ba dina fa àgg wal xaafir fépp foo xam ne sabu fas yi wala ñooñu ñoom jële ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom mbaam yooyu xaafir yooyu nga xam ne tànku gëléem yi fu muy mën a fas fu mu mën a tegu l'islam dina fa tegu waaw moo tax beneen bi sa yablu hada din ma balagha al-layl wa an-nahar diina ji dina àgg fu guddeeg bëccëg àgg borom bi dina ko fa dugal voilà kon nag mu ngi noonu gaa yi sonal seen bopp yow boo ci nee nag nga xam ne yow diina jooñ nga ne waroon nekk noonu ñi nga xam ne dañ lay julli lañ ne noonoo l'islam la ci dal muñ ko xam ne yoon wi moo nekk nii ñu ngi ci baabu sabr kon nag mu ngi noonu ñu xam ne yoon wi lii la yeneen ma lay saa saam lii la waxoon ni saxaabaam ñoom ñu jàpp ko ñëwaatuñ beneen yoon di ko jàmbataat waaw ndax loolu tamit dafa am solo buñ la xasee wax nga xam ne wax nañu la voilà mu ngi noonu kon nag noonu la ko jàppe ñoom xam ne kon mbir maa ngi noonu la ñu ñu ñu kiiwee ko noonu ba Seydina Xabbaab ñu miswi yaram bi teewul mu continuer waxul benn yoon li nga xamante ni moom la kuffaar yi bëgg ah bokk na ci xadiis bi ci liñ ciy jànge ci lu gàtt li yonente bi alei saatu salaam ne walla nañ bàyyi noonu après <laughs> beneen yoon insha allah euh, ndax affaire bi sori na ah waaw ah, kon ñu yem noonu rek waaw oh, baax na <laughs> ah masala en fait masala bu bëggoon a mooy masala jigéen buy tukki est-ce que mën naa dem Makka moom kese ndax yonentu Yàlla saa saa dana woon dagalul ak jigéen muy muy muy muy tukki lu mat trois jours benn bi ñaari jours benn bi sax lu gën a lool jour te àndul ak du mahram est bu boobaa jigéen bi man naa aji bu àndul ak mahramam mooy koo xam ne koc armalam la frère am wala jëkkëram wala papaam wala yu mel noonu est ce que mën naa dem aji saa mu ànd ak ñooy bon ci gàttal waaw nañ ko wax dugg nañ ci ba pare mooy ku mel ni xanafiya yi xanaa yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne kooku bu amul koc armal jigéen gi du mën a aji waaw kooku du aji parce que daa bokk moom ci condition yi ñu ko tegal par force daa war a am mahram waaw koo xamante ne koc armalam la ngir mu mën a aji même bu dee lépp mat na mais bu loolu ku mel ni Maliki yi Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ne non affaire bu dee am na rufqa ma'muna dañuy gàttal quoi mooy compagnonnage bu sûr ñoo xam ne ñi muy àndal ñoo xam ne wóor nañu loolu man na cee dem bu dee ajug farata la voilà loolu dina ci mën a dem bu dee ajug li nga xam ne nag moom du farata ñu ne déedéet ah bu dee zahir yi moom dañ ne doy yow ma ne day dem <laughs> day def mais li gën a dëgër daal amaana mooy li Maliki yi ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi wax ne bu dee am na camp compagnonnage ñu mu àndal ñoo xam ne wóor nañ comme ab na agence wala ñoo xamante ne ab dëkk la bu gérer ak ji ko may Sénégal yi ñi nga ñooy commission bi gérer ak bi ñu mel noonu le bu dee ñoom la ñoom lay àndal même bu àndul ak li nga xamante ne mooy ko jaar maalam loolu dina mën a nekk wallahu ta'ala dañuy tàttaloo lii ndax ar-rakibu